ibn Sarir al-Utaridi mi ne Aba Raja dégg Abu Raja al-Utaridi an Imran ibn Husayn muy jëlit Seydina Imran ibn Husayn mu ne ci foofu mu ne fa kaana awwala man istayqadha minna Abu Bakrin mu ki njëkk a yeewu mooy Seydina Abu Bakar mooy ki njëkk a Euh, après mu ne sauf que nag Seydina Abu moom mu ne ak ñun saxaaba yépp wa kunna la nuqidu nabiyallahi sallallahu min manaamihi ida naama mu ne ñun nag buñ masoona yeewu nii wala ñu ñëw fekk yonent ma le sarsam di nelaw du ñu ko yee gis nga teggini gis nga teggi ni bokk nañ te duñu ko yee du rek dañu ñëw ne ko yee mais bu dee ne day nelaw fii ngeen ñëw nekk ci wet gi di coowaloo di coowaloo ba mu yeewu yéen a ko yee manoo toog naan noo yeewuñu ko si yéen a ko yee loolu la ñoom dañu àndoon ak teggin bu ñu masoon yeewu fe yonent wala saa bi nelaw duñu ko yee léegi xoola ci riwaaye léegi comme que bu salmum euh, bële bu bu bu awf bi moom non seulement dafa fàtte ñëpp nee na mu ne quatrième bi mooy Seydina Omar mu ne wa kaana nabiyu ida naama lam yuqad xatta yakuuna huwa yastayqiz ci riwaay imaam al bi li anna la nadri maa yaxdusu lahu fi nawmi mu ne ndax yonent mi alei li tax kenn yeewu ko Seydina Abu Bakar bi mu yeewoo kenn yeewul yonent mi alayhi salaatu salaam ndax moom bu doon nelaw kenn du ko yee ci ñun ba mu dañuy bàyyi daal ba mu yeewul boppam ndax lan ñu ne ndax ñun saxaaba yi radiyallahu anhum xamuñu woon maa yahdusu lahu fii naw nawmi lan moo lan moo xew ci nelawam mi ndax mën naa nekk ndax nelaw yi wahyu ndax yonent mi alayhi salaatu salaam loolu laa doon bëgg a wax sànk li mu waxoon sayyidatu Aisha ne ko samay bët ñooy nelaw mais sama xol du nelaw ah, xam nga lool day indil mooy ak xew-xew bi man leen di benn lënt-lënt man nga ne mais yow nga ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo wax lool ma ne la waaw xadiis yi kay xadiis yu wér la moo ko wax Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne ko moom ay bëtam ñooy nelaw mais xolam du nelaw tanaamu aynaaya wala yanaamu qalbi samay bët ñooy nelaw mais sama xol du nelaw dafa am question kon buy soulever wu ah mais comment ça se fait que kon mu biddanti comment ça mu biddanti kon ba julli weesu te xolam mu ngi yeewu même bu dee bët yi waaw loolu d'accord nañ mu ngi nelaw mais xol bi kay comme que mu ngi yeewu kon kay waroon naa xam ne fajar jot na lii mu biddanti ba jant bi moo ko yee tàngooru jant bi moo leen yee ci yenn yi Xaybar mais bii nii dañ koo yee te dinañ gis nan lañ ko yeewe mais kon yow loolu ñu ne la waaw kay shukran laka yal na la buur yàlla fay ci remarque bii waaye dañuy bàyyi ba ci li ñuy jàngate les enseignements de Xaybar ak Wâdil Qourâ après insha allah dinañ ñëw ci sa loolu noonu sa lii nga xam ne xadis tushkila insha allahu dinañ ci ñëw Euh, euh, indi ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ak nan la ñuy résoudre sa questionnement bi tanaamu xal qalbi tanaamu tanaamu aynaaya wala xal qalbi sama ñaari bët yi ñooy nelaw te samay bët de duñu sama xol du nelaw ba pare mu biddanti te loolu gis nga xadiis yi dañuy war ne du benn yoon la léegi loolu dinañ ci ñëw insha allah kon léegi kon ci riwaay imaam al bi mu ngi ne ndax xamuñu lan moo ko xew lan moo xew ci nelawam mën na nekk day wax wax yu bi ci la nekk lool mën naa nekk lu ne mën naa nekk léegi xam kon ci riwaay imaam al bi la nekk eh, quatrième Seydina Omar mooy quatrième ku yeewu Seyd kanta riwaaya bu Seydina eh, mus imaam Muslim bi boobu dane ginnaaw Seydina Abu Bakar summa stayqada Umar fa qaama inda nabi sallallahu alayhi wa sallam fa ja'ala yukabbiru wa yarfa'u sawta dañu deuxième ki yeew mooy Seydina Omar Seydina Omar ginnaaw Seydina Abu Bakar moom mooy yeew fële dane la moom mooy quatrième position sauf que ki ko doon nettali Awf dane moom deuxième bi troisième bi dalee na fàtte waaye Sayyid Salm ibn Zarir moom fàtte bokk moom moom fàttewul mbir yi dafa ñëw ne summa ginnaaw gis Omar kon dañuy bu dee côté bi mën nañu nootal ci ki nga xam ne fàttewul moom ci kaw ki nga xam ne moom jotoon na fàtte même bu dee ne nga ne noo moom li mu fàtte dane tur yi la fàtte tur yi la fàtte waaye fàttewul lan muy awuf tur yi la fàtte mais fàttewul position bi en tout cas lu mu ci man di demee dañuy xam ne kon summa bi mën naa bañ a nekk que ne automatiquement après Seydina Abu Bakar moom la waaye li ñu leer mooy Seydina Omar moom yeewu na ki njëkk a yeew mooy Seydina Abu Bakar Seydina Omar yeewu na laata yonent mi alayhi salaatu salaam di yeew mais ñi yeewu ñépp kenn yeewu ci yonent mi alayhi salaatu salaam ndax liñ la wax ñoom nee na nag bi nga xam ne nag Seydina Omar ci la yeewu wara a ma asaaba naasa riwaa imaamul Buxaari bi rahmatullah alayhi nee na mu gis li nga xam ne moo dal nit ñi mooy ci nelaw yu metti yi nga xam ne moom lañ newee woon mu ne mooy mu gis yonent mi sa saam di nelaw yeewoo mu ne wa kaana rajulan jalidan mu ne nag Seydina Omar dafa newoon koo xam ne ku amoon kii la ku amoon kàttan mooy <laughs> Seydina Omar radiyallahu <laughs> la koo xam ne ku dëgër la woon léegi li mu def fa kabbara moom pour mooy ñëwul fëgg eh, yonent bi sa yonent bi eh, eh, jógal jógal non waxul lool de <laughs> Seydina Seydina jógal jógal non lan la def dane nim def <laughs> fa kabbara wa rafa'a sawtahu bi takbir fama zaala yukabbiru wa yarfa'u sawtahu bitakbiiri hatta istayqadha bi sawtihi nabiyyu sallallahu alayhi <laughs> eh, dafa moom ni mu def dafa ñëw ci ta nekk ci côté yonent mi salaam comme que xam na ne lenn la mooy bu dee nelaw mooy neen laa ko mën a yeewe du ku may fëgg waaye damay def takbiir muy takbiir allahu akbar allahu akbar moom loolu la doon def mais di ko wax nag ca kaw famazala deñul wa rafa'a sawtahu bi takbir yëkkati baatam ci takbir yi mu doon de allahu akbar allahu akbar di ko def di ko def di ko def mu ne deñul di ko def ba ni nga xam ne baatam waawam bi ci takbir yi daal di yee yonent salaam mu ne fa lamma stayqada shakaw ilayhi alladhi asaabahum qaala laa dayra aw laa yadiir irtahilu yonent mi alei satu salaam daal yeewu eh, gis nga eh, non te nañ ko gis ci dernière partie retour bi bu ñuy àgg Medina pour wan la eh, ma wax ko léegi junj ko léegi mooy sikkar yi ñenn ñi naan non baaxul c'est pas ci bidaa la mooy taxaw comme allah ilaha illa allah la ilaha def moo xam dangay nga koy def moo xam mbooloo ngeen koy def walla ngay dox nii di ko def mais loolu sunna la Seydina Omar la def fii takbiir la def di ko def di yuuxu ci kaw te dinañ gis lu gën a yaatu loo xam ne ci fin bi xaaral ba bu ñuy waaj a àgg mi dina insha allah léegi euh, léegi mu ne yeneen time a ne saar nag bi mu yeewoo nit ñi daal di koy jàmbat leen dal quoi ci biddanti gi nga xamante ne ndeysaan yee saay biddanti nañ ko quoi ñu koy ñu koy ñu koy jooytu di ko jàmbat léegi yonent bi alei salatuasalaam ne leen laa dayra amul problème amul dara loru leen ci amul lu leen ciy lor garaawul irtaxilu yéen daal li ngeen di def déplacé wu leen nañ leen jóge fii ñu biddante mu ne fartaxala fa saara gayra bàyyi mu daal di jóg fartaxala fa saara mu daal do xayra ba'idin foo xam ne soriwul thumma nazala fa daa bil wadu mu daal di wàcc daal di laaj nga xam ne mooy ndoxum jàpp mu ne fa tawadda mu daal di jàpp moom alayhi salaatu wasalaam wa nuudiya bi salaati mu ne fa salla binnaasi mu jiite nit mu ne fa lamman tafala min salaatihi ida huwa bi rajulin mu'tazilin lam yusalli ma al qawm nee na bi nga xawante ne nag ci la julli ba pare jiite nit ñi ba pare mu dal di retourné wu mu gis benn waay boo xam ne dafa moom newul ci biir nit ñi nii mooy gis na mooy boo jiitee nit ba pare tourné gis ñépp toog di def ay baaqiyaatu saalihaat ak yooyu mais mu jekki gis benn waay boo xam ne bu isolé yu nekk fële moom kese julliwul ak mu leer na kee moom julliwul ak nit ñi julliwul yeneen mi alei salaam ne ko maa manaaka yaa funaanu an tusalliya al qawm mu ne ko xoolal ngir bañ gis nga nit dangay teey bul gis ni kii rek xam nga jógul rek ne ko mais lu ma julliwoo ñépp julli nga taxaw fële looy def foofu non da koo laaj maa manaaka ana lan moo la tere yow diw mi taxaw na le an tusalliya nga julli ma al qawmi ànd ak nit ñi lan moo la tere nga julleek nit ñi qaala waa ji ne ko asaabat ni janaabatun wala ma ne ko aa janaaba de damaa dal damaa am janaaba te aw ma ndox mu ma sangoo looloo tax comme que setu ma mooy aw ma lu ma laab lay sama bopp loolu moo tax sanguuma loolu moo tax julliwuma asaabat nii janabatun wala ma qaala yonent mi aleyi salaatu salaam ne ko alayka bis-sa'iidi fa innahu yakfiik ne ko maa ngi lay dénk ne ko jàppal ci suuf si fa innahu ndax moom yakfiika dina la doy mooy doy na la ngir loo xamante ne ni moom ngay pour nga daldi laablu ndax lan bu fi ndox newul alternative bi mooy suuf waaye bu fi ndox newee mënuma ko utiliser ndax seddaay bu ëpp boo xam ne li ëpp sama njort mooy ma ko utiliser mu gaañ ma wala yokk sama feebar te aw ma lu ma ko tàngale bu boobaa alternative bi mooy dangay tiim moo xam janaaba la moo xam nit ku sëy soxnaam la ba pare wala koo xam dafa gént mais amul ndox kenn du ne ko toogal non day day tiim voilà loolu gisoon nañ ko nag bi ñuy def aaya boobu aaya boobu ñu doon def aayatu tayammum gënoon nañ fa leeral lii dag naa wa ngi ci archive yi ñoo seydna al imaam al xaafiz ibn rajab rahmatullah alayhi léegi mooy loolu euh, gisoon nañ ko euh, al kawlaxi mooy leeraloon nañ côté bii nii ba ñuy wax entre seydna omar ak seydna ammar xam nga seydna omar radiyallahu anhu ba ni mu nekkee xalifa moom dafa jàppoon ne képp koo xamante ne eh, janaaba da koo dal te gisul amul ndox du def dara mooy du def dara ndax moom amul ndox xamul woon ne mbir mi da nga tiim na ko te pourtant xadiis bi fii nii yonent mi alayhi salaatu salaam xam nga keroog booba Seydina Ammar doon na ko fàttaliku fàttali ne ko Seydina Omar fàttaliku bi man yonent mi alayhi salaatu salaam yónni nañu ma ak yow ci mission ñu dem yow bi ñu gisee mooy ñoom ñaar ñépp a géntandoo nee man bi ñu yeewu man damaa bë fa tamarragtu ala ala fi turaabi kama yatamar kama tatamarragu tatamarragu dabba nee na ma daal di retourné ci suuf si bërëwu ci suuf si comme ni nga xam ne noonu la fas wi wala bàyyi nu bi di di di di bërëmoo ci suuf si nee na kanta Seydina moom deful dara ñu ñëw wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam yonent mi alayhi ne ko doyoon na la rek nga def nii sa loxo an taqula bi yadayka hakaza après wan ko ni ngay tiime Seydina Omar ibn al-Khattab ba ko Seydina Omar wa Ammar di nettal lool mu ne ko man fàtte naa histoire boobu ne ko ah kon boo bëggee comme kaa xalifa bañ koo nettali mu ne ko déedéet déedéet nettali yow kay yow mi fàttale ku nettali mais man moom manuma ne man loolu mooy moom lu mu dund la mais fàtte na ko <laughs> te biir xoolal xam nga bokk na ci ñi yeewu te pourtant Seydina Amma Imran ibn Husayn nee na yonent ma saa saam bi mu tourné la gis benn waay te lool xam nga ne buy wax kon ñi nekk ci kanam te Seydina Omar ci kanam la doon ne mooy waroon na dégg loolu yonent ma saa saam di wax ak nit ki naan ko yaa Funaan maa mana'aka yaa Funaan an tusalliya ma'al lan moo la tere yow diw nga jullee nit ñi mu ne ko asaabat nii janaabatun dama am janaaba wala maata aw ma ndox mu ne ko alayka bis sa'idi fa innahu fi jàppal ci suuf si ndax moom dina la doy mais malgré tout ça Seydina Umar ibn al-Khattab yii yëpp fàtte na ko lii di yëpp moo tax ba ci xilaafaam moom dafa jàppoon ne ku képp koo xam ne da nga am janaaba xewaay te amoon ndox doo def dara ba kera nga koy am <laughs> yàlla laa gis nga moo tax nit xoolal fi mu toll rek Seydina Umar fàtte waaw fàtte buur yàllaay def lool euh, nee na mu ne summa saara nabi sallallahu alayhi fashtaka ilayhi naasu min al atash nee na yonent mi alayhi salaatu salaam nag daal dox ñu continuer mu ne fashtaka ilayhi naasu min al atash nit ñi nag daal di ñëw daldi di ci moom nag mar gi mar gi leen dal ah di jàmbat ko ne ah yonent ma sa sa mar nañu de mooy bi ñu doxee bi ñu jógee foofu après ñu continuer di dox nee na fa nazala fa daa fulaanan léegi mu daal di wàcc daal di woo benn waay mu ne kaana nii ñu ngi ci riwaay imaam al Buxaari abu raja nasiyahu awf kon de awf gis nga sëy na awf awf euh, euh, euh, moom ñi mu fàtte bari na non seulement fàtte na ñett ñu jëkk ña mais fàtte na kii it fàtte na kii nga xam ne moom la Seydina Abu Raja tudd ne moom la yonent mi alayhi salaatu salaam woo ne ko euh, euh, ne ko demal mu woolu ko wadaa aliyan ak Seydina Ali am ku mu woo Seydina Ali bi nit ñi ah, di jàmbate mar mu ne leen idhaba fabtaghiyal ma mu daldi woo say kooku ak Seydina yi na ko yéen ñaar dem leen ngeen utali ñu ndox gis nga ba léegi mooy ak woyof ak bu mooy yenn il faut ñu woo nit ñi di leen charger def leen nii nekk fi nekk nekku association te ku nekk ñu naan tout le monde est nañ bàyyi rek lu waay ci non des fois dañuy désigner diw yaa koy jël te yow it miy bu dee ne gis ma ne ah bon man ci laa dem naa ba kii man ma lii nu ma woon de nekkuloon loo xam ne envisagé woon naa ngir def ko mais comme que lii la te il faut ñu débloquer la situation kon nag man man naa ko chargé te gis naa ne lool te kenn nangu ko jël te yaakaar naa ne ma ko jëlee mu tane ma ne man kon ma far ko jël ñépp d'accord ci kon lool la kon mu woolu diw ak Seydina Ali ibn Abi Talib ne leen yéen ñaar idhaba dem leen fabtaghiyal ma ngeen sàkku ji ndox seetil leen ñu ndox ndax nit ñi dañoo mar mu ne fantalaqaa fatalaqa imra'atan bayna mazaadatayn aw satihatayni min maa'in ala ba'irin laha fa qaala laha fa qaala laha ayna al-maa' seydna ali ibn abi taalib asadullahi al-ghaalibi ak kim àndaloon radiyallahu anhuma daal di dem wëri ci benn benn benn wàll daal di fay dem di wëri ndox nee na ñu daal di dajeeg benn ndaw soo xam ne mu ngi nekk entre mazadatayni ñaari baag yu rëy yoo xamante ne yu am ndox aw satihatayni ñooy baag rek ay récipients yu ñu def ndox la ci der mais da leen teg ci kaw gëléem gi mooy ndaw si dafa toog ci kaw gëléem gi yor ñaari baag yoo xam ne benn mooy teg leen buum yi benn bi di lang côté bii beneen bi di lang beneen côté bi moom mu toog ci diggante bi lang tànk yi di lang nag nee na biñ ko gisee ñu ne ko fa qaala laha ñoom seydna ali ibn abi taalib ne ko aynal ma ne ko soxna si eh, aynal ma yow foo jëlee ndox mi fan nga ko fan nga roote ndox ba am ndox ni qaalat ndaw si ne leen ahdi bil ma'i ams hadihi saa ndaw si ne leen ndox ndox ngeen bëgg ne leen gis ngeen ndox mii de fi ma ko amee démb heure bii ngeen dajeeg man may wax ak yéen mooy ci laa ko amee woon mooy yéen vingt quatre heures bu ngeen doxee vingt quatre heures yi du te yéen bu ngeen doxee vingt quatre heures du ngeen am ndox waaw euh, moo tax ci riwaa imaam muslim bi nee na bi ñuy dox di uti ndox mi mu ne fa baynama nahnu nasiiru ida nahnu bimra'atin saadilatin rijlayha bayna mazaadatayn fa qulna laha ayna alma qaalat ayha ayha ayha laa maa laa maa lakum wax ko ñaari yoon laa maa laa maa lakum ah. ñu ne ko nee na nee na bi ñuy dox ci riwaa imaam muslim bi nee na bi ñuy dox noonu ci lañ gis benn jigéen boo xam ne mu ngi mu ngi daal di teg mu ngi mu ngi toog tànkam yi di lang ci benn waruwaay nee na diggante mu yor ñaari ñaari baat yu fees dellal ndox ñu ne ko mais ndaw si soxna si ay nal ma eh, yow foo amee ndox mi mu ne leen ayha ayha la maalakum mooy ne yéen mo <laughs> yéen de du ngeen am ndox tey ñu ne ko eh, eh, bon fa kam bayna ahlika wa baynal ma ahliki wa baynal ma yow entre fi nga kii fi ndox mi nekk euh, ñaata kii la distance bi mu ne leen masiratu yawmin wa layla doxub guddee bëccëg ak guddi léegi nag bi mu demee noonu kon mooy waa ndaw si wax na leen lu leer nee na ñu ne ko kon ah fa qaala laha ñu ne ko intaliqi idan kon nag demal ci riwaay imaam muslim ñu ne ko intaliqi ila rasulillah ne ko kon nag comme que vingt-quatre heures te ñu ñu ngi bàyyi suñu ñoñ yi hein <laughs> ñu ngi xii ñu ngi mara mara mar kon nag doxal nga dem ci ñu dem ci yonent ma lay saar saar mu ne ilaa ay na fan ñu ne ko ilaa rasulillah lañ la wax ci ndaw yàlla li ndaw si ne leen alladi yuqaalu laha saabi ah, rasulullah mooy ki nga xam ne moom lañ naan mooy ki génn moo génn topp génn diine yi waa Màkka yi kooku la jéng jëm ci leneen yeneen diine ju weesoog bu wuteeg lool ndax ñoom jamono yooyu ñoom ñi gëmuloon lool aw xas la woon lañ jàppoon moo tax ñu doon wax assaabi doon ko woo yonent mi alayhi salaatu salaam gisoon nañu waa Màkka mooy xabaaru yonent mi alayhi salaatu salaam dafa siiwoon xamoon nañ ne am na kuy woo koo xam ne nee na yonent la alayhi salaatu salaam Euh, jote nag waa Makka fa mu dëkkoon a yooyu moo tax ndaw si biñ ne ko ilaa rasulillah mu ne leen mooy ki nga xam ne moom lañ wax ay saabi ñu ne ko ñoom Seydina Ali ne ko huwa alladhi taaniina fantaliqi ne ko mooy ñun daal du saabi waaye mooy daal ki ci jublu ki ngay wax noonu moom ma kon doxal ñu dem nee na ñu indi ko ci yonente mi alayhi salaatu salaam ñu daal di koy nettali wa haddathaahu al-Habib ñu nettali ko li tax ñu indi ndaw si ndax ndaw si nee na 24 heures du ñu am ndox xaala yonent mi alei saatu salaam ne mu daal di leen digal ñu wàcce ndaw si fastanzaluha an ba'iriha ñu fexe yësalal ko gëléem gi mu wàcc yonent mi alei saatu salaam wada an nabiyu bi ina mu daldi woo ñu daal di koy jox benn ci ndab yi ñu indil ko ndab mu jël benn ci baag yu mag yooyu yu ndox yooyu ndaw si yoroon mu daal di dindi kimig gi mooy fii nga xam ne foo la tëj mu daal koy dindi daldi koy juutal mu woo nit ñi ne nit ñi nag usqu wastaqu mu ne leen nàndal leen seen bopp te sàkku mooy naan leen pour yéen ak seen seen daaba yeeg yooyu seen warwaay yi tamit dencaale ci nee na nit ñi fa saqa man shaa wastaqa man shaa ñu daal di nàndal na ci seen bopp mais nàndal lu leen neex mu ne wa kaana aaxiru zalika an ata bi nit ñi kiiwee nag ba nga xam ne côté mar gi jeex na mu daal di woo nag ki nga xam ne moo ne woon amul woon ki ñu doon julli sànq gisoon ñuy julli moom mu taxaw fële mu daal di koy woo ki nga xam dafa amoon janaaba mu ne ko izhab fa afrighu alayk jox ko ci nda ci ci ndox mi ne ko demal nga daal di koy sotteeku su kaw sa sotteeku ko ci sa kaw euh, bon kanta nan lañuy ndax euh, idhab fa afrigu alayk sangu janaaba noonu la kii dafa am janaaba yonent ma saa saa ne ko jëlal ndox mi nga sotteeku nga dem nga sotteeku ko sa kaw dañ naan la waa ci gàttal pour gàttal quoi mais duñ ci dugg ndax mu ngi ci aaya boobu ñu la waxoon aayatu tayammum Euh, euh, sangu sangu set mooy bii am na boo xam ne mu al mujzi ala bi nga boo ko defee doy na am na boo xam ne moo gën a mat am boo xam ne boo ko defee doy na mooy nga tooyal sa yaram bi yépp loolu doy na sëkk voilà moom la wax kii nag ku ko def mooy bon bu dee waa jumhur bu ginnaaw bi nga yéenee nga def loolu loolu après day baax léegi kon wa hiya qa'imatun mu ma nee waa jumhur pour affaire yéene bi ndax xanafiya yi rahmatullah alayhim dañ ne sangu seen moom jarul yéene voilà jarul benn yéene mais peut-être insha allah bi mooy li gën a dëgër mu ne waaye bi muy def loolu yépp ndox mi nit ñi tànk naan fii da naan dal seen kii mu daal di jël benn partie ci ndox mi jox waa ji ne ko demal nga sottee ko mu ne loolu lépp mu ne wa hiya qa'imatun tanzuru ila ma yuf'alu bima'iha nee na ndaw si moom loolu lépp mu ngi taxaw rek taxaw ci wet gi di xool lan la ñuy def ci ndoxam nii gis li ñuy def muy xool rek euh, mu ne waaye Seydina Imran mu ne waaye wa aymullah laqad uqli'a anha wa innahu la yuxayyalu ilayna annaha ashaddu milatan minha xiina ibtadaa fiha mu ne waaye maa ngi wàtt yàlla ne gis nga bi yonente mi alei satu salaam paree ba daal di tëjaat baag nee na maa ñu maa ngi wàtt ci yàlla ne te ñun mbir mi bi ñuy xolaan ndox mi mu ngi mel ni dafa gën a fees ba bi ko ndaw si bi ñu bi fi ndaw si agsi mooy liñ ci def bokk nekk naan ba maa duy nandal say baay say fasak yooyu ak gëléem yi mais nee mais ñaari baag yi bi mu koy tëjaat mais ñaari baag yi dafa gën a fees ashaddu mil a dafa gën a fees comme sànq ni meloon léegi nii bi ko fi ndaw si yëndi léegi nag comme que defal na leen loolu ah ku la defal njekk nag hal jazaa'ul ihsaani illa ihsaan ndax ndax jëfu ah, lu rafet nekkul lu rafet a koy fay hein ah waaw loolu de xoolal ci riwaa imaam muslim bi sax foofu wax na ñaata lañ mu fa sharibna wa nahnu arba'una rajulan itaash hatta rawiina wa mala'na kulla qirbatin ma'ana wa idaawatin wa ghassalna saahibanaa ghayra anna lam nasqi ba'iran wa hiya takaadu tandarixu min al ma yaani al mazaadatayn ci riwaa imaam muslim bi mu ne ñun de naan nañu fa sharib naa ñu naan wa nahnu arba'una te quarante lañu woon rajulan quarante góor lañu woon itaashan yoo xam ne nag itaashun yoo maara maara mar lañu woon ñu naan ba màndi feesal suñu suñu suñu suñu suñu suñu euh, fi ñuy def ndox yi ak suñu baag yi nga xam ne moom lañuy yor di ko bu ñuy voyage ñu daal di jox suñu waa yi nga xam ne amul woon moom dafa julliwuloon ndax janaaba ñu jox ko mu sangu ji set waaye fii mu ne xayra anna lam nasti ba'iran mu ne waaye euh, kiiwuñu nu tudd joxuñu suñu suñu gëléem yi joxuñ leen ñu naan wëya takaadu mu ne te ndox mi ñasaada tey nii daanaka boo gisee après loolu lépp mu ngi mel ni luy waaja di di di di bay rembat léegi nag comme que lool kon ki leen defal njekk mooy ah njekk rek njekk njekk a koy fay waaye njëkk njekka di du ko du ko fay déedéet mu ne yonent ma lay saab saab nag ne leen ijma'u laha fa jamacuu lahaa min bayne ajwatin wa daqiqatin wa sawiqa xatta jamacuu lahaa taaman fa jacaluuhaa fii thawbin wa xamaluuhaa ala baciriha wa wadacuu thawba bayna yadayhaa qaala lahaa taclamiina maa razinaa min maa'iki shay'an walakin allaha huwa alladi asqaana allah nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam nag ne saxaaba yi radiyallahu anhum ijma'uu lahaa comme que ndaw si defal nañ lii dajalal leen ko li ngeen yor ci provision lu waay dese ci lekk ci loo xam ne lu ñu mooñ la wala kiiwu tàndarma may ak yi nga xam ne mooy seen façon lekk sawiq yu ñu gisoon am na dajale ko ñu dajale leen lekk yépp lekk yu bari ku nekk indi ñi indi ay ay ay ay ay ay ay daggit mburu ñi indi daggit lu nekk lu waay yor ñu indi nee na ñu daldi dajaleel ko lekk ba ci benn yére ba mu fees benn malaan ñu daldi ko ciy def ñu daldi yësalaat géléemam gi mu yéeg ñu daldi jëli ñam yooyu nekk ñu ko dajaleel tegal ko ko tegalal ko tamit li nga xam ne mooy ñaari baagam yam yoroon mu gën a diis na mu menoon yeneen time saar-saam nag ne ko ta'lamina xam nga ne ñun jëluñu te tooñuñu la ci sa ndox mi jëluñu ci dara mooy wàññiwuñ ci sa ndox mi dara ndax seet man nga ko seetlool sa bopp walakin allaha waaye li am ba des mooy allah buur yàlla huwa alladhi asqaana moom ñu nàndal allahu akbar buur yàlla moo ñu nàndal sa ndox mi de <laughs> xam nga finalement dañ naan mais kon yonent ma lay saar saam lan moo tax kon deful woon lii saam saamu na nit ñi seeti leen ndox ndax moom li mu utiliser nit ñi naan ci ba kii duy seen kii mais te dara ci loolu jógewul ci baagu ndaw si baagu ndaw si dafa mel ni dafa gën a fees mais lu tax ñaanu ko won directement ñu ne la gis nga teggi ni buur yàlla dafa bind mbir yi teg sunnatallahi fil ay fil ard moo tax gis nga yonent alayhi salaam ak waliyu boroom xam-xam ñooñ nga xam ne buur ya ñoom duñu ay def li nga xam ne mooy xar baax xar baax dafa nekk loo xam ne day changer loi yi ndax xar baax wax na boppam mooy loo xamante ne âge mooy dafa xar baax xar ku aada voilà mooy lii li li doon xew ni mu baaxoo woon de xew tey de xewewul noonu neneen la xewe te ñoom dañoo bëgg mbir yi ni ko buur yàlla bëgge muy xewe noonu bu loolu xewe moo tax loolu euh, nga dégg <laughs> lenn ci boroom xam-xam yi naan nit boroom ku ko def nii sax surtout wàllu yi après mbir yi day mel da ñenn ñi dañuy boo gisee loolu dañ ciy xaw a ruus ndax def nañ loo xam ne dafa xaw a alterner ni mbir yi doon demee mais il le nag mu dee il le fallait il ndax looloo tax comme yonente alayhi salaam il foo ñuy def yooyu sinon yéefér yi dekk ndax ñoo dañ leen di laaj miracle luy wane ne yéen yàllaa leen yónni wala yu bu ko defit lool la mooy ne il fallait mu def ko waaye du def ko ngir wane le spectaculaire moo tax ñi xamul dara ngay gis ñuy attardé wu ci lool léegi nag bëgg a jaaree ci foofu ku ko deful ñu ne waa ji kii moo gën a tedd moo gën a kawe ndax moom def na xar baax déedéet am na ñoo xam ne ñoo gën a kawe fopp ñi nga xam ne yenn wàllu yi dafi xar baax mooy boo leen gisee dag naan ne te ñoom ñoo gën a garaaw ñi nga xam ne daanaka mënoo toog tuddal leen benn miracle buñ def ndax doy na miracle miracle bi gën a rëy mooy al istiqaama loolu moom mooy fi yeneen time alayhi salaatu salaam doon teg tànkam nga teg fa sa tànk te doo ko moy c'est ça véritable miracle mooy loolu xar baax loolu ndax dafa yomb lool lool lool du lu naturel nga gis ko ku ñu la tuddal rek daanaka bi nga gis ay défaut ci moom waaye nga gis nit koo xam ne moom à la près lay topp yonent mi alayhi salaatu salaam même bu dee léegi nii à la lettre près ci lu ëpp presque plus de quatre-vingt-dix pour cent quatre-vingt-quinze pour cent ci ay défaut loolu nag mooy exceptionnel loolu moom man di nit ku mel noonu moom mooy ki nga xam ne moo mën a impressionné mais sinon ay nit ci naaw naag non yooyu moom impressionné ma loolu moo tax euh, kan lañ ko waxati woon euh, kan lañ waxati woon loolu euh, ci wàllu yi naan ko affaire comme kuy naaw nii di kii mu ne ndax loolu mooy ak mat mu ne mais loolu picc yi dañ koy def picc yi dañuy naaw noonu lu ñu ko wax rek mu ne mu ne mu ne loolu jën yi jën yi dañ koy def mooy du ñu ko wax mu ne am na ñu koy def yoo xam ne ay mbindeef la ñu koy def ñu ne ko waaye yow kon lan mooy ak mat ci yow hein mais yow luy lépp lu ñu la wax nga ne lii du mat ndax moom dafa xam ne mbir yi du loolu <laughs> ak mat mat dëgg du loolu mat dëgg du ne waa ji moo xar yii xar na géej gi nag xar na géej gi allah nga gis ñi xamul dara moom eh, eh, xam nga wolof fi fa lañuy nekk nag di concurrence ante ku man nañu nga julli ci géej gi pour nga gis am murid di ko wax mu leer na ko ne kii day day day gaaruwaale tiijaan bi <laughs> mooy ndax xamuñu dara yow dañoo fag ne eh, sëñ bu mag bi loolu da loolu c'est pour nit ñi di ko nettale yooyu mais ak di ci góon di wanteeg naan ay kii yëg ah moom kay ku man géej gaa ngi nii subhaanallah mooy koo dégg nag mu wax loolu ak ku mu man di doon ak nu kaala ga rëy rëy nu babu si gudd gudd gudd kooku mooy kooku kiy wax loolu mooy niveau mu kawewul niveau kawewul tati tati ka niveau yi lay waxe ndax ñu màgge ñooñu loolu sax du loo xam ne lu ñuy porter en aval di ko wax doo da gis sëñ bi fu nekk mu nekk yi wax lool da gis nga sax am bind moom mu bindu loolu parce que loolu lool c'était naturel julli jot na bon gay ñu julli fii moo fi ne géej gee fi géej gi mu jeex mais du pour loo xam ne pour di ko góndi comme ñi xamul dara di wax koo gis muy wax lool mooy ci awaam yi man na ko dépasser tuuti mais ci catégorie awaam yi ñi ci ñi ñi ci ci la bokk daal léegi yonent mi alei salatua salaam kon mais su comme la moom mu bëgg li nga xam ne xéewal gu fi yàlla def ba pare muy ndox mii mun indi ci loolu mu jaare ci génn ci loo xamante ni nii mooy li ñu soxla mooy ndox mi ñu soxla moo tax mu ne ba pare mu recentré waat lépp ci yàlla neewul ne man te bu ne woon man jub na lu mu wax noonu la waaye dane ko ta'lamina xam nga ne ma razina min ma'ika shay'an wàññi woon ci sa ndox mi dara walakin allah waaye li am ba des buur yàlla huwa alladhi asqaana mooy ki nga xam ne moo ñu nàndal léegi nag mu wax ko ndaw si dem ginnaaw bi ñu ko defaree lee loolu lépp jox ko ay provision ak loolu ndax li tamit ah buur yàlla it ci ci loxoom la jaarale xéewal gi it voilà mooy yéeféer la de yéeféer la polythéiste la waaye dafa leen defar defal njekk ñu fay ko njekk waaye dara moo tax catastrophe la nit ñi defal moo xam tubaab la moo xam lu man di doon gëmul yàlla mu defal leen jekk nga ñëw fay leen loo xam ne du jekk ñow ñu accueillir la ci dëkk bi nga jóge fële ubbil la université yi nga ñëw jàng def lu ne nga pare amoo dara looy def nga jëlu bomb ne ko tël xam nga ne loolu fayoo fayoo naar ba xoromam de ak noo ko man di wax gisoon nañ Badar Abul Baxtari ibn Hisham yonent mi alayhi salaatu keroog dane woon ku ngeen jekku ray leen ba mu des am ñu mu lim boole ci abul baxtar ibn hisham la bañ leen embargo bi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo jógoon ngir dox embargo boobu deñ malgré ne tey badar ndax jël nay arme ngir ñëw xeex yonent ma lay saab mais mu ne leen kooku moom bu ngeen bu leen ko def dara bu leen ko def dara ndax njekk lam defoon hm. tax ñun ñun dañuy font yow ñu accueillir la moo xam say maam la woon après nga juddu même bu dee fii nga juddu mais bu ñu accueillir woon sa maam wala sa baay doo fi ne ci accueil condition yoo xam ne moo gën fopp fa mu jóge Algérie gam jóge wala Sénégal gam jóge fopp yaa ngi nii bëggoo faa delluwaat amoo dara nag looy def nga ñëw ray ay nit ci mbedd mi après ne allahu akbar ne léegi nga foog ne loolu la la diini sant ki ñëw kay ba ba di xareeg yow kay ko kay ci toolu xare loolu kay dina garaw nga yor mete mu yor mete mu lay fexee rey mais nga ne kooku bu leen ko def da bu ngeen ko jekkoo lu gina a màgg lu ngeen koy def fexe leen def ko prisonnier en plus prisonnier Badar ya lan la waxoon mu ne law kaana kaana kii bàyyu ah, law kaana ibnu Adi al Mut'im ibnu Adi hayyun hayyan law kaana al-Mut'im ibn Abi hayyan thumma kallamani yow sa'alani an haa'ulaa'i natna la taraktuhum lahu Allahu akbar yonent mi alayhi salaatu wa salaam alhamdulilah mu ne law kaana al-Mut'im ibn Abi hayyan mu ne al-Mut'im ibn Abi de mooy prisonnier Badar yii nii bu doon ne moom mu ngi dund muy bàyyi al-Mut'im kii eh, eh, Jubayr ibn Mut'im al-Mut'im ibn Abi nga xam ne yéeféer la woon bu nekkoon Makka faatu ci kéeféram yeneen trois cent cent bi woote gëmu ko waaye comme que moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo dox ay tànk ngir ñu dindi embargo bi gisoon nañ te tamit moo ko accueilliroon ba mu jógee Taïf al-Mutamim ibn mi ko accueilliroon moom ci moom la ne kooku de bu doon mu ngi dund tey ndax balaa fekkoon na dundatul mu ne bu doon ne mu ngi dundu tey ma jàpp ñi ñépp malgré lu metti liñ ma def màkkaat ñëw di xeex man ba ma jàpp leen prisonnier nii bu ñëwoon fekk ma fii Medina ne ma yaa Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam damaa bëgg nga libérer ma ñii ndax man nee na ma libérer leen ndax moom te pourtant yéeféer la pourtant yéeféer la ku la doon bëgg am sax ñu ngi rey ñaar saxaaba nañ rey keroog ñoom Ubayda ibn al-Haaris moo leen rey lu dul ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Shaybat ibn Rabi'a ak gaayooyu mais ñaata saxaaba lañu rey keroog Badar mais yonent bi mu jàppee na gis nga bu mag boobu daal bu ñëwoon fekkoon muy dund tey ne ma libéréel ma ñii ma libéré leen du ma leen laaj dara ma libéré ndax moom gis nga makaarimul axlaaq moo tax ñun dañuy font léegi mais xalla mais mooy la ma doon wax di ko waxate rek gis nga c'est une ñi gën a responsable ci mbir yi mooy ñi nga xam ne dañuy jéem dox diggante jeunes yi ak ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yu leer yi ak ces kazzab yi nga xam ne ay orientalistes ay gars yi naan ay spécialistes en terrorisme ak yooyu gars yooyu ñoom soo les piir ba pare ak ñiy jéem a joxe ay remèdes yoo xam ne c'est tout c'est c'est totalement à côté ñoom remèdes yi ñuy jéem a joxe du tous dañuy fekk liy faj ñu bàyyi ko fi topp leneen jeunes yi seen diine leen ñor fexeel xamal leen seen diine boo leen ko xamaloon nag ñu dem ci Cheikh Google ay WhatsApp ak gaa yi réseaux sociaux yi ñu dem nag lu nekk lañ fay fekk te foofu moom gaa yi ñëw ñu am luñ leen sol ñu ñëw rey gaa yi waaw insécurité bi takkarnaasi nga ne fi di jëli mesure loi antiterroriste bi bu ne nga dugal ko fu attentat amee dara la dul jariñ tous tous ndax gaa yi <laughs> dañ fee bàyyi médicament bi nekk ci leneen loolu la gis nga makaarimul axlaaq yonent ma lay saat saam ne ko lim leen defal ñu fay ko njekk bi malgré que ne allahu huwa alladhi asqaana moom moo ñu moo ñu nàndal mais ci moom la ko jaarale mu dajale loo ne armée bi nañu dajale ñi mu àndaloon nañu dajale li ñor ci lekk ak naan ñu daal di koy jox léegi nag ndaw si daal di dem mu ne fa atat ahlaha wa qad tabasat anhum qaalu maa habasaki yaa fulaana léegi nag bi mu ñibbee ay ñoñam nag commencé woon nañ inquiété wu ndax ndaw si moom bu ma soon a dem benn jour la fay def ngir uti ndox ñëwaat gis nga illaa illaa yow imagine léegi gis nga xéewal yi ñu ne di ci nuur ñun damaa foog ne moo tax gars bu ñuy kaas naan affaire yi dafa gën a naqari <laughs> ku la wax loolu xamul soit dafa xamul wala ku xam di tay taylu wala mu mu mu jël dëgg di toog ci di waxe bakkaram ndaw si vingt-quatre heures lay jóge këram ba fi muy ute ndox vingt quatre heures te mooy fim mu dajewoon ak ñoom Seydina Ali de radiyallahu anhu quatre heures ngir ami ndox te da ko leer ne bu jeexee ñaari baak yu mag bu demee mu jeex lan lay def mu war a demaat te suba ga wala ginnaaw suba ga ñun sa kër ngay toog ñetti robinet ne fi waa mbaa fukk ñuy ubbi rek di yàq yàq gu gaaw mën a yàq te duñu sant dara bu début bi yéexee sax ñu commencé kaas fëgg ci kii bi robinet bi kii waaye ñii lu ñuy def ni yàlla laa te xamoo ne ca jamono jii ñu ne am na ñoo xamante ne nii fii ja ñoo xamante ne ni ndox amuñu ko bala ñu ko am dinañ dox ay kilomètres i yor ay jaar ay kilomètres i ngir mën a am tuuti ci ndox ñun yor lépp di yàq yàq goo xamante ne ni te yeneen ci ma saa saa da ko tere woon même bu dee xadis boobu wérul mais xadis la boo xam ne mat ni li dëgg la bi mu waxoon ne laa laa laa laa laa tasrif euh, walaw kun laa tufsid wala laa tasrif walaw kunta ala nahrin jaar muy xadis foog naa Seydina Sa'd ibn Sa'd ibn Abi Waqqas mais même bu dee ne wérul mais contenu bi wax na dëgg contenu bi c'est dëgg mooy que ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko bul yàq même bu dee dangaa nekk ci ndox muy daw ab nga nekk ci ndox moo xam ne nga tiim ab ab ab ab dex boo ab ab kii euh, cours d'eau ab fleuve sax boo fay jàpp bul yàq voilà ñun nag. ndax inna allaha la yuhibbul musrifin bu yàlla bëggul yàqkat yi wala tubadhir bul yàq tabdhiran ak pasar pasaree di yàq ndax innal mubadhirina kaanu ikhwana shayatin ndax pasar pasaree kat yi ñoom ñoo mbokki shaytaane yi ndax yàq boo wax gaay naa esprit écologique l'islam moom esprit écologique ou pas xaw ma nu koy tudde mais yooyu yëpp jàngale na ko léegi kon mu ne leen Euh, léegi ndaw si dem ñu bi mu ñëwee gaay na ko mais yow mais ñun xawoon nañu inquiété wu gisatuñ lan lan moo xew maa xabasaki yaa fulaana mais lan moo la téye yow diw ba boobu ñu na ba ni nga doon ñëwee ni yow tey sa yoon wi dafa gin a gudd mu ne leen qaalat al ajabu laqiyanii rajulaani fa dahabaa bii ilaa haadha alladii yuqaalu lahu saabi'u fa fa'ala kadaa wa kadaa fa wallaahi innahu la asxaru nnaasi min bayna haadihi wa haadihi wa qaalat bi isba'ayha alwustaa wa sabbaabati fa rafa'athumaa ila samaa'i ta'ni samaa'a wal ard aw innahu la rasuulullaahi haqqan mu ne leen bu ngeen gisee ma yàgg ci sama yoon wi ay woy alajab ay woy ndaw yéeme dara jë taxul ma yéex a ñëw lu dul ak lu yéeme laa gis bu dallooti na waay man daal laqiya nii rajulaani ñaari nit ñoo dajeeg man fa dahaba bii ila hada alladi yuqaalu lahu saabi ñu yóbbu ma ci waa ji nga xam ne moom lañu naan assaabi mu ne fa faala kada wa kada mu def lii ak lii mu ne fa wallaahi mooy mu ne tali leen lim def ci ndox mi yëpp mu ne leen fa wallaahi man de seen mbokk maa ngi wat ci yàlla innahu la asxaru naas wat naa ci yàlla ne mooy waa ji kiñ ma yóbbu noonu mooy ki gaa yi naan assaabi dafa génn topp mu ne maa ngi wat ci yàlla ne innahu dëgg-dëgg moom la asxaru naasi mooy le plus grand magicien de de tout waaye yow kii mooy mooy njabarkat bi gina mag non kii kuy njabar mooy sa chef min bayni haadihi wa haadi entre fii ak fii mooy entre suuf diggante asamaan ak suuf diggante asamaan ak suuf kii mooy ki dàqa njabar ci nit ñi mooy mu jël loxo yi baaraam yi daldi daja bi nga xam ne mooy bu bu digg bi nekk ci digg bi ak booy booy julli bi ngay bi ngay yëngal mu daldi leen yëkkateendoo ci kaw ne entre tàllal ci kaw asamaan si wàcce waat ko ci suuf ne mooy la asxaru naase min bayni hada mooy diggante ci kaw nii asamaan si ak suuf si diggante asamaan ak suuf si amul ku gën a dàq njabar ki ma dajeel mu ne wala bu budul ne lool soit mooy le plus grand magicien entre asamaan ak suuf aw innahu la rasulullah haqqan wala rek muy ne budul loolu mooy kon moom ndaw yàlla dëgg-dëgg la kom ni nga xamante ni nii noonu la koy waxe moom bon kay ñetteel position amul fi am soit moo dàq njabar ci kaw ci nit ci diggante asamaan ak suuf wala rek mooy ki nga xamante ne ndaw yàlla la dëgg-dëgg comme ni mu koy wax moom nag xoolal njekk liñ defaloon jullit ñi ma doon wax sànk mu ne fa kaanal muslimuuna ba'da dhalika yughiruuna ala man hawlaha minal mushrikiin wala yusibuuna sirma alladhi hiya min jullit ñi buñ masoon a après loolu buñ doon xare ji ak yéeféer yi nekk ci côté yooyu moom dëkk boobu ndaw si dëkk dañ ko doon teggi as sirm mooy mooy village la boo xam ne kër yi dañuy dañuy dañuy dañuy disperser wu da ngay gis benn kër fële benn kër fële benn kër fële benn kër fële mais lépp daldi daldi euh, composé wu village loolu la ñuy wax as sirm mu ne nag ñoom dañ leen jullit ñi buñ doon xare ji di xare di ubbi dëkk yi foofu moom dañ doon teggi dëkk boobu allahu ndax lii li ndaw si defoon mu ne fa qaalat yawman li qawmiha benn bés mu daldi wax ay ñoñam moom ndaw si ne leen maa ara anna haa'ulaa'i al qawma yad'u yad'uunakum 'amdan fa hal fi l fa ataa'uuha fa daxalu fi l nee na benn bés nag mu seetlu loolu yàgg na koo seetlu mu wax ay ñoñam ne leen maa uraa anna haa'ulaa'i al-qawma yad'uunakum 'amdan ne man de yaakaaruma ndax bu dee araa mooy gis naa uraa mooy yaakaaruma maa uraa yaakaaruma anna haa'ulaa'i këne ñii nii mooy jullit ñii yada yad'unakum dañ ñuy teggi nii amdan foogu ma ne dañ koo def parce que dañ naan bon dañ leen teggi noonu c'est pas c'est pas du hasard ñoom ñoo koy def de ñoo ko def siyamaa lañ leen di teggee dëkk suñu suñu dëkk bii ñaata village lañ gis yu ñu ubbi suñu wet mais ñun ba léegi laaluñu mu ne leen fahal lakum fil islaami ndax kon bëggu ngeen dugg bokk ci lislaam fa ata'uha waa village bi yépp daal di d'accord ci avis boobu mu joxe fa daxalu fil islaami mu daal di dugg ci lislaam ñoom ñépp village bi gis nga <laughs> foofu la xadis bi yam ci nettali bi xoolal mooy gis nga ñii nan la leen nan la leen yonent mi alayhi salaatu salaam dugale ci lislaam ak i jaasi non waaye bil xuluqil xasan ci jikko yu tedd te rafet te màgg li leen dugale ci lislaam ndaw si njekk li mu defal ñu fay ko njekk loolu ak le fait ñu koy topp du de dañ jeex na mais même bu xare yi am ñu daal di leen fiy dékk bàyyi leen fi teggi leen ndax lan lu baax njëkkalam defoon makaarimul axlaaq yooyu moo tax ñoom ñu dugg ci lislaam waaye ndaw si kenn ëpp ko yiw moom moo tax village boobu yépp mujj nekk yi saxaaba dugg ci lislaam léegi ku ci léegi mooy lépp loo xam ne kenn ku nekk ci ñoom ba seeni sët tay bu dee ñu ngi dund 2017 tay 11 11 lan juillet 2017 bu dee ne kenn ci seen sët yi mu ngi dund tey jullit di def lu baax day dellu ca ndaw sa te du wàññi dara déppi boobu ku nekk ci ñoom li nga def allahu akbar allahu akbar huh maa la ko wax moo tax ndaw si kenn nëpp ko yi moo moo tax village am yépp dugg ci l'islam moo tax village am yépp dugg ci l'islam ndax moo leen convaincre ba pare <laughs> mooy seen sang mujjul ndax lu fa waay def ci lu baax ci moom lay dinay dellu ci moom te lu la wàññi dara loolu mooy gis nga woote ci yiw wala feer ndax bi an yahdiya gis nañ ko sànq Xaybar ci xare bi bi ñu jóge xare lan la waxoon Seydina Ali Taalib la an yahdiya Allahu bika rajulan waahidan xayrun laka min min humuri na'am ne buur yàlla gindil benn nit jaare ko ci yow moo gën géléem yu cher yi te fees ak soow mooy nga amoon beneen bi moo gën li am li li li as li li jant bi fenk yépp looloo ko gën buur yàlla gindi kenn jaare la ko ci yow moo gën loolu lépp fuuf lépp luy alal ci kaw suuf lépp luy moomeel lépp luy am am am nga di koy moom buur yàlla def kenn gindeeku rek jaare la ko ci yow moo gën loolu te loolu waxoon naa du rek nga jële ko ci kéefër dugal ko ci lislaam mais jullit boo xam ne yu bari ci ko war xamu ko nga leeral ko ba mu xam ko la an yahdiya bika allahu rajulan waaxidan xayrun laka min xumurin na'am yawit ci nga buur yàlla def ba kooku noonu gindeeku kenn kepp moo gën ci yow nga delloo yela addi alalu àddina xam nga loolu ci ngay xame ne moo tax bu ci li ñu naan la bu ñi uti alal ba fi xam-xam util xam-xam ndax boo amee alal te amoo xam-xam sànkute dalay yomb ndax boo ko xasee am noonu te amoo xam-xam bi bi ngay ak ragal yàlla gi muy àndal yii la war ci alal ji doo ko def ba pare nga commencé xeeb nit ñi ndax fa foog nga ne yaa leen ginoon a fournir ay effort te boo xalaataatee xam ne mbir mi demewul noonu boo amee xam-xam nag mooy làmp bi lay leeral ba booy ut am am doo lan doo dugg ci loo xam ne lu xaraam la te loolu tekkiwul damay ut lii ba am def lii moo danga leen di boole xam-xam bi nag mooy jiitu lépp moom ngay njëkke waaye comme que jàng moom darul jeex ta du wees dañ ciy nekkaale kon ndaw si loolu la def te lii mooy nettali seydna imran ibn al ñu gis ne ko nettaleen bi waxul fan la waxul fan la de waaye lii mooy nettaleen moom seydna imran ibn al-Husayn léegi benn ñu dese ci nettali yi nga xam ne dañoo niroo xew-xew bu mel ni di Seyna Abu Hurayra ne yonent mi aleyhi salaatu bi biñ jógee Xaybar dafa biddanti dañu nelaw ba biddanti ba jant bee leen yee kon beneen a ngi mu des bu Seyna Abu Qataada bi radiyallahu anhu boobu nag heure bi mayewu ko boobu dañ koy def bii di ñëw insha allah bu ñu ko defee après nag ñu daal di gën a dugg ci euh, est-ce que benn laam du benn waaye yenn yi moom leer na ndax yi ñu gis bi ne Xaybar leer bu Seydina Zayd ibn Aslam bi nekk ci Muwatta ne yoonu Makka bi Seydina Abdullah ibn Mas'ud yaari riwaayaam mu ne Xudaybiya lañ jóge woon Seydina Imran ibn Husayn mu ngi nii moom tuddul fan la léegi dinañu dese benn nañu dese boo xam ne foofu it boroom tuddul fan la muy Seydina Seydina Abu Qatada moom it tuddul fan la waaye dina ñëw ci nettali boobu est-ce que nag surtout boobu ak bii nii bu Seydina Imran bi benn wala wala du benn loolu insha allahu taala dinañu ko gis ci jataa bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in